alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullah mu indi beneen buntu nag ginnaaw chapitre bi noonu la jeexe mu indi beneen buntu boo xamante ne nii boo xamante ne boo xamante ne nii moom la indi boobu it benn xadis kese moo tax ñu bëgg ko jëlaale muy chapitre cent soixante-treize mu ngi wotudde baabu ma yad'u bihi ida xaafa nasan aw gayrahum ba léegi ñu ngi ci kitaabu aadaabi safar buntu téere li nga xam ne mooy wax ci tegginu tegginu li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, mooy aadaabu safari tegginu tukki chapitre cent soixante-treize mu ne baabu buntu maa la nga xam ne yad'u bihi moom lay ñaan nit ki moom lay ñaan ida xaafa naasan bu dee daa am lu muy ragal ci ay nit ay lori nit yoo xam ne moom lay ragal di tiit ci ñoom aw gayrahum wala yu mel ni moom yu mel nii loo muy ragal ci ñoom waaw ñii ay pexe yuñ koy waajal wala yoo xam ne lu bon la ñaan gi nga xam ne moom lay ñaan waaw rawatina parce que loolu xam nga ki nekk sa kër wala sa dëkk am ñu lay tëkku lool di nga mën a jël say matuwaay waaye ci gën nekk en danger mooy ki nga xam ne daa nekk ci tukki nga ñoom day vulnérable waaw man nay romb fenn jàpp ne ci wóor rek gaa yi daal di koy embuscade daal di koy bett waaw léegi nag comme loolu mooy lëkkaale mag buntu tukki bi <laughs> ah, ah, eh, eh, aadaabu aadaabi kitaabu aadaabi safar mooy ki nga xamante ne day tukki waaye mu ngi jaar territoire yoo xamante ne waaye nit ñoo xam ne wóoluwuleen taragal na gaa yi am luñ ko def lu yées kooku ñaan goo xam ne moom lay ñaan di ko ngànnaayoo ci yoon wi léegi al imaam indiwu fi benn aaya waaye benn xadiis kott comme bunt bi ñu jóge moom la indi muy xadiis neuf cent quatre vingt mu naan abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa xaafa qawman kaana idaa xaafa qawman qaala allahumma innaa naj'aluka fii nuhuurihim wa na'uudu bika min shuruurihim rawaahu abu daawud wannasaa'iyu rahmatullahi alayhima bi isnaadin saxiix kon al imaamu alxaafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu indi nga xam ne mooy xadis bi e, bii moom dong la ni nga xamante ne nii loolu lañ la ko e, e, waxee waaw loolu lañ la ko mu ne. waan mu ne an abi abu Muusa gis nañ ko sànq hadis neuf cent soixante-dix-neuf kii hadis bële ah muy Abdallah ibn al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne na kunnaa ñun nekkoon nañ non manaan kunnaa boobu naa kaana anna rasulallahi léegi neen hadisam kaana nekkoon na rasulullah yi muy ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam idaa xaafa qawman bu amoon lu mu doon moytandi ko ci ay nit ci seenuk ay seen lu yées xaala da doon wax ne allahumma e sa borom inna ñun naj'aluka ko ngi lay def fii nuxuurihim ci seen ndodd yi waaw mooy yow lañ def su suñu digganteeg ñoom waaw wa te ñu ngi ñëw ci yow di muslu di làqatu ngir nga musal ñu min shururihim ci seen ci mbonu ak ay ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñoom diw mu ne rawaahu mu ne soloo na xadis bi Abu Dawud wa Nasa'i al imam Abu Dawud ak al imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb an nasai rahmatullah alayhi mu ne bi isnaadin ci càllale boo xam ne ah, ah, sahih bu wér la xadis bi bala ñu jàll xam nga ñun gëj nañu fee gis xadis boo xam ne day ñëwaata ah. hadis bii nag bokk na ci hadis yi nga xam ne war nañoo ñëwaat mille trois cent vingt sept trois cent vingt sept war naa ñëwaat foofu bële hadis bii war naa ñëwaat foofu kon comme ça ma bañ koo fate hmm? muy chapitre deux cent trente quatre baabu fadlil jihaad yi foofu lay ñëw ah insha allah léegi kon léegi nag kon mu des euh, taxrij bi mooy kon imaam nee na euh, rawahu ñi ko solo mooy Abu Dawud wa Nasa'i léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo dañ naan déet si sëriñu al imaam Abu Dawud solo na ko dal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi awwalu musnad al-kuufiyyiin hadiisu Abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu ta'aala foofu la ko imaam Ahmad andi kanta imaam Abu moom ak an-Nasaa'i ak imaam Ahmad kon al-imaam eh, Abu Daawuud mu ngi ko li kitaabu as-salaa baabu maa yaquulu ar-rajulu izaa xaafa qawman mu ne haddasanaa buntu julli nit li wax gi nga xam ne moom la nit ki wax bu dee daa ragal ay mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna mu ne nettal nañu Muhammad ibn al-Musanna suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin sëriñ waa kutubu sitta qaala rahmatullah ala al-jami' mu ne nee na haddathana mu ne nettal nañu Mu'az ibn Hisham di Mu'az Ibn Hisham mooy ad-Dastawaa'i man gisoon ah Sumbur ad-Dastawaa'i Mu'aaz kii doom ji la Ibn Hisham lañ gisoon Mu'aaz ibn Hisham ibn Abdillah Sumbur ad-Dastawaa'i Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala qaala mun haddathanii abii mu nekk ma nettali man dong Mu'aaz mooy sama baay di Hisham ah ibn abi abdillah sunbur ad-dastuwaa'i abu bakr al-basri ar-rib'i al-haafiz rahimahullahu ta'aala an qataadata moo ko jëlee ci qataada ibn di'aama ibn qataada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a ibn amr ibn al-haarith ibn saduus abul khattaab al-basri rahimahullahu ta'aala an abi burda ibn abdillah moo ko jëlee ci abu burda di doomi abdillah hmm? eh, mu ne abu burda ibn abdillah muy abu burda mooy Abdallah ibn Qays bul foog ne Abu Burda di doomu ah. Abu Burda ibn Abi Moussa mais comme Abu Moussa mooy dakkantalam waaye Abdallah ibn Qays la tudd Abdallah ibn Qays la tudd Abu Burda ibn Abdillah di doomi Abdillah ibn Qays mooy Abdallah ibn Qays ah Abu Burda juge la woon waxoon nañ la moom ab seex la woon rahmatullahi ale non non non kooku doomu Burayda yi la non <laughs> non bokk la kii ah doomu Burayda yi ñoom ñooy seex yi ah rahmatullahi ala aljamii anna abahu kana baayam di Abdallah di Abdallah ibn Qays di Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu haddathahu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha khafa qawman qala allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim voilà nii la ko al imaamu ki nga xamante ne mooy Abu Dawud daal di kanta imaamu Nasaa'i imaamu Nasaa'i indiwu ko fi nga xam ne moom lañ nekk nii indiwu ko fi nga xam ne eh, eh, eh, moom moom lañ nekk nii moom lañ nekk ni moom mooy sunanu bi ñu am nii tam buñ naan sunanul arbaa indiwu ko foofu de Eh, moom ci al-Kubra la ko indi sunanul Kubra foofu la ko indi eh, ad-du'a idha xaafa qawman foofu local imaam ca sunanul Kubra local imaam al al al al Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i indi ci ñaari bërëb la ko indi hmm? mu ne fii bu dee bi nga xam ne du'a idha xaafa qawman mu ne akhbarana Ubaydillah ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ du Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya ibn Burd Euh, euh, euh, nekk ki nga xamante ne nii alxafidu abu qudama alyashkuri mawlaahum assaraxsi alxafidu rahimahullahu taala moom loolu la siiwee woon mooy abu qudama ah abu qudamata moom moom mii ci la ko al imaamu an-Nasaa'i daal di jëlee. léegi nag mu ne moom qaala haddathana Mu'aaz ibn Hishaam mooy ad-Dastawaa'i doom ji mu jëlu ko ci ki nga xam ne xaala mu ne haddathani abi muy même càllale léegi li ci des yëpp ak al imaam Abu Daawud ñoo ko bokk an Qataadata an Abi Burdata ibn Abdillah ibn Ghays an Abi Muusaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa khaafa qawman qaala allahumma innaa naj'aluka fii nuhuurihim wa na'uudhu bika min shuruurihim nii la ko ëndee fii sinon hadis bii nii indiwaat na ko feneen mais bon bii doy na imaam al-Bayhaqi indi na ko ci as-Sunan euh, Sunan al-Kabir naka noonu at-Tayaalisi indi na ko ci Musnadam euh, naka noonu al-imaam Ibn Hibbaan indi na ko ci Sahih al-Haakim indi na ko fi nga xamante ne mooy al-Mustadrak kon euh, loolu lu am am solo la bu dee euh, ba ba léegi baabu maa yaqulu idaa xaafa qawman foofu da ko indiwaat moom al imaamu euh, euh, ki nga xam ne mooy eh, an-Nasaa'i boobu na càllaleem boobu moo càllale imaam Abu Daawuda bi c'est pareil mooy Muhammad ibn al-Musanna la ko jële dane qaala mu ne axbarana Muhammad moom Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i mu ne axbarana Muhammad ibn al-Musanna an Mu'aaz Hisham qala haddathani abi qala an Qatada an abi an an abi Burda an Abdillah abi Burda ibn Abdillah ibn Qays anna abahu haddathahu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha khafa qawman qala allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim foofu mook imal imam Abu Dawud dañoo ci bokkale mooy Muhammad ibn al-Musanna même càllale bi la sans dara daal di ciy wuute voilà mooy càllale boobu rek lañ jël defaat foofu voilà kon affaire baa ngi noonu léegi nag kon ginnaaw taxriij bi ñu gis nii ci gàttal nga xam ne kon mu ngi noonu euh, euh, euh, boo demee tamit ci amalul yawmi wal layla foofu it boo demee di nga ko fekk mais sunan bi duñ naan rawahu al anna wan-Nasaa'i mooy ci al kubra bii la ci jublu waaye du sunan bi nga xam ne mooy bu ndaw bi boobu boo fa demee doo ko fekk kon mu ngi noonu kon ginnaaw lii lëkkaale ma buntu bi mooy yonent ma saa saam ci boppam bu ma soona ragal am loo xam ne moom lay xaa moom lay moytandiku ci ay nit waaw waaw yoo xamante ne nii ñu yées lañu ay ay ay lañ fi newe ak def lu yées da doon ñaan ñaan bi ya allahumma e suñu boroom inna naj'aluka fi nuhurihim ñu ngi def ñii de ñu ngi leen di def ci ñu ngi lay def ci seen ndodd yi loolu mooy lan borom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud mooy qibalatahu wa hidaahu li yuqatila mink wa yahulu baynaka wa bayna mooy boroom bi ngay def sa digganteeg waajoojee ak kanamu sa digganteeg kooku bu ko defee boroom bi moom ay wa nga xam ne moom la la war a la waaji naroon a teg ci yow mu daal di dox digganteem ak lool te tamit dumaal la waaje alakal la waaje waaw mu ne waxasan nahra léegi nag daa tudd daal di jagleel mbir mi mooy ak ndodd mooy ak loos an nahr waaw wa salli li rabbika wanhar xam nga gëléem dañ koy loj te ci put lañ koy loj waaw kon an nahr googee mu tudd mu tudd ko li anna al aduwa bihi yastaqbilu inda al munahada lil qital ndax nit ki buy eh, eh, xare eh, moom lay jubloo waaw moom lay jubloo nit ki buy xare lay jubloo yow jàkkaarloo yow <laughs> waaw moo tax ñu daal di koy eh, eh, eh, jagleel moo tax Cheikh Seydil Hadji Omar mi ñu doon wax téereem mu tudde ko rimaahu hizbir rahim hizbir rahim ala nuhuri hizbir al Fuuti Taal <laughs> radiyallahu mu ne rimaahu mooy téereem bi rimaah ay rimaax rimaax rimaax waaye rimaaxu hizbir rahim waaw mooy rimaaxu ñi nga xamante ne nii mooy euh, euh, mbooloom borom bi nga xam ne moo fees dell ak jërmani di way ngëm yàlla yeeg ala seen seen lance yi ñuy jëmale ko te di ko sànni ala nuxuuri ci ndodd ci loosu xisbir rajim mboolooy ak kuréelu ñi nga xam ne ñooy saytaane mi nga xam ne mu féttirlu mi mi nga xam ne moom la borom bi jam voilà <laughs> waaw parce que nit ki booy xare moom ngay jàkkaarloo looloo tax mu ne looloo tax kon mu ne wal maana borom awnul ma'bud sharh sunani abi dawud alayhi ridwa alayhima rahmatullah mu ne maanaaw mooy nasaluka an tasudda sudurahum wa tadfa'u wa tadfa'u wa tadfa'u shururahum wa takfina umurahum wa tahula baynana wa baynahum mooy ñu ngi lay ñaan borom bi mooy nga daal di fekk seen dënn yi nga xam ne ay kese ci nekk wa fa nga daal di jañal ñu sururahum seenu gi yées ñoom nit ñi wa takfiina fii naa nga nga nga nga fegal ñu nag mooy teggil ñu euh, euh, coono yi umurahum seeni mbir daal mooy nga chargé wu waaw borom bi daal yow la lay ñaan daal nga chargé wu seeni mbir lijjantil ma lijjantil ñu seeni dossier ñoom wa taxuula te tamit nga dox naa suñu diggante wa baynahum ak seen diggante waaw ci ay wi nga xamante ne moo moo jóge ci ñoom kon loolu lu am am solo la ñaan bi bokk na ci ñaan yi xam ne dañ koo war a jàpp kon nañ ko wax ñetti yoon allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim lii de moom moom jafewul moom benn ñaar allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ñett allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uudu bika min shururihim waaw ay suñu boroom ñu ngi lay def nga dox suñu diggante mooy ci seen loos yi seen dodd yi nga fegal ñu leen waaw alakal ñu leen wa na'uudu bika te ñu nga leen di ñu ngi lay ñëw di làqu ci yow nga musal ñu min shururihim ci seen lu yiis yi nga xam ne mooy tukkee ci ñoom kon ñaan gi eh, lu ama am solo la ah waaw daa am tamit di way ah, wal nga da ci am di ah yeneen saa salaam gis nga ñaan yi yëpp da ko doon ñaan mais est daa taxoon mu toog euh, désarmé wu <laughs> ne ñun moom soxlawuñu ngànnaay du ñu waajal suñu bopp du ñu xare du ñu génn ñu ñuy tëkku sax du dem ah, di leen di leen di leen di leen di ngir fay seen ay wooyee déedéet yeneen saa salaam masula doxale lool de waaw li nga xamante ne moo xew léegi ci jullit ñi loolu moom masula am ñépp ci monde mi ñoo am droit am arme yu baax ba mu des ñoom ba pare nga gis ay jullit yoo xam dañuy taxaw di défendre ne loolu dëgg la waaw tubaab yi li ñu wax dëgg la ñoom ñoo war a am nucléaire ñoo war a am nangam waaye réewu jullit yi waruñu koo am wal iyaazu billah <laughs> waaw ñoom ñoom waruñoo am dara bu ko defee nag ku ñëw rëq seen digg mu jeex loolu nan nga mën a taxawee waxuma la loolu ak yi rek waaw nga bëgg nangu ne ñoom diw ñoom man nañ koo paa ñun waa yow te ñoom ñi ko jot a am ña ko ci utiliser kenn ci ñoom la kañ ne moo cëpp doole moo ko a def keneen ma ko koo def ngeen ne léegi danger bi jógewul ci ñooñu ngeen ne keneen nag du ko ama ah. non non non nga dégg ay jullit yu mën a taxaw di wax loolu wal iyaadu billah waaye loolu lu yéeme la waaw waaye ah, lu yéeme yéeme ngoog eh, léegi <laughs> waaye ki nga xamante ne nii euh, moo tax keroog bi nga xamante ne nii ci la mulaayibul asin na saway di abul bara <laughs> waxoon ne yoneen saasalam mu mu woo ko ci diine waxoon nañ ko fi waxatu na xaadisatu bi'ru mauna moom mii ci moom la jóge woon parce que moo ñëw wax yoneen saa salaam mu ñëw Medina yoneen saa daal di koy gaaral l'islam nanguwul waaye mu ne ko ah lu rafet la de waaye gis naa mais nanguwul moom tuubul waaye ah boo ko yónni woon sama mbokk ya naj bi de ah saxaaba yi ñu dem wooleen yoneen saa salaam ah, man li may ragal damay ragalal sama saxaaba yi waa najd damay ragal ñoom ñu teg leen lu lu lu yées quoi dal leen dal bu métti def ci ñoom lu dul noonu ah ba mu convaincre ko ba yoneen saa salaam yónni al qurra donc nijaay Seydina Anas di eh, eh, Haram ibn Milhan di sœuru yaay Umm di frère yaay Umm Sulaym eh, bint Milhan radiyallahu ta'ala anil jami' yeneen saa salaam bon wax dëgg bu doon moom kese doonu ko doonu leen fa yóbbu parce que am na lu mu doon tiit lu mu doon ragal ci gaayoo yu nga xam ne ay gaayu ay lañ te tamit ni ñu bañal islam yeneen saa salaam ne ko ah mbaa loolu wóor na mu waaji wax ba convaincre mu yónni leen ba mu demee ki nga xam ne mooy moom mii bàyte xam la di Amir ibn Tufayl mu ñàng mi te yiis ah <laughs> Amir ibn Tufayl mu yiis mi daal di ñëw daal di leen embuscade daal di leen faat waaw ba yeneen saa salaam ba ko xabaar bi dikkalee mu ne ah lii lépp jëfu euh, Abul Bara la waxoon naa ko ko de voilà mooy pourtant yeneen saa salaam ter taa yooyu saa bu xëyoon da doon ñaan yàlla waaw da leen doon ñaan yàlla mais est ñaan yàlla boobu ta ci la yem mais teewul da dafa defar ab armée di leen yootal <laughs> mais gars yi <laughs> gars yi à chaque fois bu ñu déggee bu ñuy ne mu ngi jege rek gars yi dañu naan dañuy fiddi daal di fàq daal di daw waaye mooy ñaanul rek toog <laughs> gis nga waa waa waa waa waa waa romain l'empire romain byzantin xam nga ñoom ñoom foofu yëpp ñoo fëppoon doole moom <laughs> en tout cas ci zahir yi ñu doon wax naan moo doon puissance mondiale bu doon tey dañ naan mooy les États-Unis d'Amérique moom moo fëppoon doole les byzantins <laughs> bi ñuy tëkk yeneen saa salaam ñuy wax ñuy tëkkuwaate quoi naan dinañ leen fekk seen foofu noonu yeneen saa salaam toogul rek di ñaan non dafa waajal arme bu rëy keroog Tabuk. daal di génn waaw ñëw ba ci territoire César Qaysar Hiraql byzantin ne ko acca yónnee ne ko accès mu yëg ne ñëw nañu far César daal di daw deuxième waaw waaye waxoon naa la yi daw deuxième mooy César dafa ñal yi dafa daw moo gën a xam ne yow sa territoire ay ñi ñoo xam ne da leen doon tëkk ñu ñëw occupé foofu di la xaar di taxaw fa di la xaar ma ñoo ñemewoo génn ba pare mu yónni ka nga xam ne mooy eh, axaa tënuux ca nettali bu gudd boo bële kon mu ngi noonu mooy fekku du'a bi ngay wax fay mooy loolu mooy da ngay ñaan <laughs> mais tamit da ngay jël say matuwaay allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ñun nag dañuy nekk di ñaan te du ñu def dara luy waral suñu ñaan yi nangu <laughs> waaw du ñu def leen sa waay dañuy toog rek waaw naan yàlla baax na waaye yàlla kay moom kenn fu na yàlla baax na <laughs> loolu kay du wax ji <laughs> waaw yàlla moom baaxee kenn ku juddu <laughs> loolu kay taxu ñoo wax waaye la ngaa bëgg kay danga nga caa nekk ay wàkk ay makk ay mbëkkay la bu wax ngeen dëkka da ciy nekk kon nag affaire bi loolu la ko wax mooy ñaan gi gu am am solo la waaye tamit nañ koy booleeg li nga xam ne dégg ñaan waaw mooy wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa la alquran wax waajalal leen lu ngeen am mën a waajal ci doole waaw wa min ribaatil xayli ak takku e, fas yi léegi mooy char yeeg missile yeeg lépp mooy armement ngeen am ko pourquoi yéen ngeen war a nekk koo xamante ni du ngeen am dara te gars yi leen koy wax ñoo naan qui veut la paix prépare la guerre ay <laughs> way ku bëgg jàmm bi boo nga waajalub xare ba pare nag na la cantaa yi nag moom euh, bu leen fi waajal benn xare kon loolu mooy yéen mooy yéen du ngeen nekk ci paix rek waaw bañ ñu ko waxee ñun lañ war a xam ne kon gars yi du ñun ñii suñu musiba lañ ñu bëggal parce que ñoom doxaluñ loolu taw duñu wax loolu cantaa ñun nag ñu nañu ñun moom nañu nekk noonu rek ñu noonee des pacifistes nangam di tàccu kese waaw lu ñu soxla ci ñun daal di koy ronkat loolu baaxul waaw waaw ah, esprit défaitiste yooyu moom bés boo ko amee waaw loolu nag mooy waral nag eh, eh, eh, ñaan yu bari yi fu nekk gaa yi dem ca Kaaba ga di ñaan ba sonn Medina ñaan ba sonn Baytul Maqdis ñaan ba sonno fu gaa yi xamee dëkk bu baax ñu ñaan ba sonn ba pare affaire yi dara soppeekuwul parce que tamit daa am yeneen gisoon nañ ci hadis bi yeneen doon wax naan la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar ah waat naa ne di ngeen digale di ngeen digalante lu baax tey tere lu bon wala borom bi dina leen sànni seenum noon sëmbërtël seen seen kaw seenum noon ngeen koy ñaan du leen nangul dara <laughs> la hawla non loolu moom bu dee dalu ñu man képp koo xamante ne nii xam nga lu ñu dal maa ngi lay ñaan nga wax ñu ko waaw ñun julliti léegi waaw ci néew doole ci bépp domaine nag waaw man daal bu dee du lii yonent saa salaam wax moo ñu dal képp koo xam maa ngi lay dagaan maa ngi lay dagaan nga wax ñu ana moo ñu dal waaw yonent ma lay saa salaam da ko waatoon gisoon nañ ko hadith cent quatre-vingt-treize walladi nafsi bi yadihi waaw bakkanam la ko ki nga xam ne bakkanam ci loxoom la ne ci kooku la ko ñaan muy la ko la ko waate muy yàlla waaw mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ko ki nga xam ne man sama bakkan yoneen saa salaam ci loxoom la ne muy yàlla la ta'murunna bil ma'ruf waat naa ne di ngeen digle ndékk waaw du ngeen bàyyi ku nekk di def ay lu ko neex ñu naan magum boppam la waaw moo ko sañ mooy nangam ak nangam wala bon suñu yoon newu ci ah waaw buy alku moom mooy alku buy di mooy yàqule suñu yoon newu ci baax na waaw chapitre vingt-trois la woon de baabun fil amri bil eh, bil ma'ruf wan nahyi anil munkar waaw mu ne waat naa ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne la ta ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkar te di ngeen tere li nga xamante ne mooy lu ñaaw toog rek lu ñaaw di xew nga naan boo on est li chacun libre de faire ce waa baax na ku nekk naan jàmbure ci moroom boo gisee muy def lu dul noonu sax amoo doo ko wax dara ngeen toog di xoolante waaw ba pare nga ne bëgg nga ko kooku kay bëggoo ko waaye yow baax na bala nga koo xam nga dem ca kanamu yàlla na ne yow yii nga xam ne maa ngi ko doon def nga xam ne baaxul mosoo ma wax ne baaxul waaw yawma idin ba'duhum li ba'din adu dina leen dal illa al-muttaqiin waaw waaye xaritoo yi yenn ñi ci ñeneen ñi ay noon la ñuy doon ba mu def ñi nga xam ne ñoo doon teet yàlla di seet yàlla ci seeni mbir waaw kon nag mu ne waat naa ne di ngeen digle lu baax ah, ki nga xamante ne sama bakkat alhamdulilah ci sama ci loxoom la ne di ngeen digle njekk tere lu bon aw la yuusikanna wala léegi rek yàlla allahu an yab'atha mu mu wàcc aleykum ci seen kaw iqaaban am bugal minhu bu tukkee ci moom waaw waaw te nag bokk na ci mbugal yi gën yées mooy sab noon di la noot moo tax imaamu Shafi'i yi doon wax yàgg nañ ko fay wax wa shamatatul a'da'i bala'u gis nga nga nekk ci weñ so ay problème say noon di la reetaan di la kekku loolu kese teg loolu rek doy na musiba loolu rek balaa à la moom waaw bu boo xam ne bokkul ak dara li la dal waaw waaw waaw mu nekkoon nag summa ginnaaw gi tad'unahu ngeen koy ñaan moom borom bi tabaraka wa taala ngeen nekk fa nag di ko ñaan ginnaaw gi du leen nangul dara waaw summa tad'unahu ginnaaw gi ngeen koy ñaan fala mukk nekkul yustajabu lakum kenn du leen nangul dara waaw léegi nag bu ñu xamee lii rek ñun trouver nañ suñu solution li tax kon fu la fu fu dëkk bu baax réew mu baax gox bu baax am fu nekk ku nekk nga fay ñaan la ngay ñaan waaw si wàllu ñu génn ci situation bi ñu ne ba léegi kenn ci génn parce que fiqhu du'a ji yeneen saa salaam doon kii al euh, euh, ñun moom lañ deful. di ñaan tey jàpp ci sabab yi xam ne sunnatallahi lii mooy sunnaa yàlla ci suuf loolu lañ fi deful sa temps yëpp moom la ñuy wax ndax dafa am solo ba ñu ko neenalee rek la ñu neen lañu ne la woyof ci kaw suuf waaw wal iyaadu billah waaw jàngalem yeneen saa salam lépp ngay jël du fast food de ñëw tànn sa mburóob sam soos ak yang kiy def loolu de da ngay jël lépp baa nga baa nga ba waaye boo fi nee di jël yenn di bàyyi leen nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd laajal ña ko defoon ci waa banu Israil waaw waa banu Israil ña ko ci defoon est-ce que baaxoon ba euh, jig na leen ña nga xam ne dañoo woon ñun daal sawaay benn affaire la quoi ñun daal sawaay dañuy gëm benn wàll weddi benn la ay waaye hmm. suñu boroom ne lan mooy seenu pay waaw lan mooy seenu pay gaayoo yële lan loolu du yoon waay mënuñoo jàppe diine yi fi caaxaan yooyu waaw wana mun a inna alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila way loolu daa mën ne <laughs> mu ne ñi weddi yàlla ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam ba pare bëgg a tàqale diggante yàlla ak yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam yàlla ak yonentaam ñu naan ñun nag dañoo gëm lenn gëmul lenn waaw gëm nañ yonent Yàlla diw waaye yonent Yàlla diw moom du ñu ko gëm nàngam ak nàngam yooyu ay caaxaan la waaw waaw di gëm yenn di weddi lenn te lépp jóge ci benn yàlla mi leen yónni ñoom ñëpp ah loolu daa man a nekk ba pare bëgg a jàppe loolu diine ñu naan walla mais nañ bàyyi ku nekk li mu nekk baax na yewut bi nekk baax na chrétien baax na jullit baax na loolu amul yàllaa ko ba pare mu ne ulaayika wul kaafiruun xañ ñi def loolu naan damay gëmub yonent wadd beneen yonent ñooñu ñooy vrai yéefér yi wa antadna na kaafiriina adaaban muhiina waaw kon nag loolu jikko yéefér la bu ñu ko jikkoo woo waaw bu ñu ko jikkoo woowee rek dañuy am problème te waaw te nag suñu suñu suñu toroxtaan kese lay doon waaw parce que nag loolu mooy li gën a metti quoi toog say noon noot la waaw di la maññi comme comme comme ay ficelle di la tirer comme des ficelles di la sonal yor sa lépp ñeme woo wax sax li nga xalaat sam réew ñeme woo faa def li nga bëgg ñeme woo faa xalaatal sa bopp dara looy def lu nekk yaa ngi xalaat ñoom diw ak ñoom daa ñoom yi ko ximaaw ak ñoom Hiroshima ak ñoom ñoom ñoom Elisabeth ak ah, ñoom ñoom George ñoom Stan ainsi de suite yooyu lu ko waral sori son jàngale yonentaale saa saam kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ñaan bi am na solo waaye nañu dégg ñaan gi waay loolu kon ci kaw noonu aji tukki ji bu ragalee fa mu jëm wala côté yooyu ba mu jëm ay woo xam ne mën na ko dal ñaana ngi boo xam ne na ko gànnaayoo euh, euh, nekkul lu jafe allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uudu bika min shururihim wallahu taala alam bii di ñëw ñu gis hadith chapitre cent soixante quatorze insha allahu taala gis nga yi yu gàtt la waaw léegi moom ñu ngi nag ci eh, eh, yu gàtt yi nga xam ne mooy jëm directement pour la fin jëm ca fin wu li nga xam ne mooy kitaabu aadaabi safar bii di ñëw ñu gis hadithu chapitre cent quatorze gis